sayaqulu al'imamu alxafidu al'alam abu zakariya yaxya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wasalaam fil baabi salaasin as-saalis wa salaasin ba'da al-mi'atayn kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci chapitre deux cent trente-trois ci baabu wujubil hajji wa fadlihi muy benn bunt benn chapitre bi nga xam ne moom képp dong moom la imaam indi ci kitaabul hajj bi di le livre du pèlerinage du grand pèlerinage bi nga xam ne moom la indi ñu ngi woon nag ci xadis mille deux cent soixante-dix-neuf boo fàttale ko tey jànguñu ko parce que dañ ko tàmbale woon bii weesu mais jeexul mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu anna imra'atan qaalat ya rasulallah inna faridata allahi ala ibadihi fi lhajji adrakat abi shaykhan kabiran la yathbutu ala arrahila afa ahujju anhu qaala na'am muttafaqun alayhi mu ne woon wa anhu mu ngi doon jële ci moom muy saxaaba bi mu jële woon xadiis bi jiitu woon muy ibn Abbaas bi Abdallah radiyallahu anhuma wa ardaahuma anna imra'atan kene daa am benn waay benn jigéen benn jigéen qaalat boo xam ne dafa ne yaa rasuulallah jànq la yaa rasuulallah i eh yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna fariidatal hajj yi nga xam ne mooy farataay aj de ala ibadihi yi mu gàll faridatallahi farataay yàlla ala ibadi ci kaw jaaman yi fil hajj ci wàllu aj adrakan dafa dab ab yi sama baay shaykhan muy mag kabiran boo xam ne ku mage la ci ay at ku sori la ci ay at la yasbutu ala rahila manula sax manula stable ci bu toogee ci war yi ko war a jële fa mu dëkk ba ñëw ci kaaba gi waaye yeneen tubaab saa saa kon comme que noonu la demee afa axruju an est-ce que mën naa ko ajal qaala yeneen tubaab saa saa ne ndaw si naam ah kay yow mii man ngaa ajal sax eh, loolu la eh, al jawaabu mu'aadun eh, ci su'aal bi lam loon laaj mooy naam man nga ko ajal muttafaqun alayhi mu ne hadith bi al imaam al Buxaari al imaam Muslim rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo benn précision bala ñu jàll. Euh, foog naa ne waxoon nañ ko mais euh, amaana euh, ni wax yu kiiwee agencé wu lool mooy hadis bi dañ la waxoon ko de taxrij bi al jamaa ñoo ko Ahmad imaam ash-Shaykhaani waa kutubu sitta waa kutubu kii as-sunanul arba'a imaam Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibn Maaja benn précision mooy imaamu Tirmidhi moom bi mu koy solo jaarul ci yoonu Ibn Abbaas mooy du Ibn Abbas moo nettali directement Ibn Abbas moo jële ci al-Fadl te boobu ci la imaamu Nawawi ne imaam al al al al-Hafiz at-Tirmidhi radiyallahu anil jami' ne woon après ci laa laaj Muhammadan mu ne ma li gën a wóor muy al-Bukhari li gën a wér ci nettali mooy bi ah, Ibn Abbas jële ci magam bi al-Fadl Ibn al-Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' kon loolu benn précision la mooy bu dee. xam nga fii dane wa anhu imaam an-Nawawi dane ci Ibn Abbas la ko jëlee bu dee boobu imaam an-Nawawi indiwul lool waaw rek am namra atan sauf que bu dee ne fi nga non imaam ab ci at-Tirmidhi boobu bi mu indi mooy Ibn Abbas jële ci al-Fadl ibn Abbas su tuddoon nañ ko bii weesu waaw kay boobu moom moom la jël mais bu dee ci Ibn Abbas direct moom comme ni ko def imaamul Bukhari indi ñoom imaam Muslim indi ñaar yëpp moom indiwul yooyu ak ñeneen ñi ci def wallahu taala alam lool précision la ñoom imam Abu Dawud as-Sijistani an-Nasa'i Ibn Majah indi nañ ñaar yi voilà kon al jamaa bi ñu indi ñoom ñëpp mooy bi nga xam ne Ibn Abbas mu jëlu ko ci magam bi al-Fadl euh, Ibn Abbas radiyallahu anil jami' loolu benn la beneen précision mooy boo gisee bi ñuy jeexal mi ngi la doon wax ne imaam al mu ngi doon def benn baax ci te Eh, boo seetloo riwaayaat yi yépp jaar ci Sulaymaan ibn Yasaar eh, dane waa ji eh, as jigéen la woon yaa ngi koy fàttala ko kii laajoon laaj bi jigéen la am yeneen riwaaye yu doon tudd yoo xam ne ñoom dañoo ñëw ne ak góor la waaw ak góor moo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag loolu euh, ñoom bokkoon ci xasaam tamit loolu tax nag benn bi waxoon nañ la ko mu ne euh, al fadl ci boppam la ne Ibn Abbas ne ci moom la ko jële kom ne ci euh, Abu Ya'la moo ko solo ci sanad boo xam ne dafa jaar ci Sa'id ibn Jubayr Ibn Abbas jële ko ci Sa'id jële ko ci Ibn Jubayr jële ko ci sëriñam Ibn Abbas mu jële ko ci al mu ne damaa ne woon ridfa nabi sallallahu alayhi wasallam wa a'rabiyyun ma'ahu bintun hasna fa ja'ala al-a'rabi ya'riduha li rasulillah yaa ngi fàttale ko foog naa tekkuñ ko ndax bi ñuy waaj a jeexal la mu ne damaa ne woon bar al-Fadl ginnaaw bi ginnaaw yeneen tubaab yi saa saa am ci waruwaay mu mu supporté ma am benn kaw kaw bu ñëw ànd ak benn doomam bu rafet bu jigéen bu rafet léegi kaw kaw bi ndaw ji doomam jigéen jooju la ko doon gaaral ngir yeneen tubaab yi saa saa am gis ko bu ko defee amaana mu daal di koy denc. voilà léegi nag rajaa an yatazawwajaha wa ja'altu alfadl ne man nag ma nekk altafit ilayha di xool euh, <laughs> doom jooñ ndax dafa dafa scientifique dafa rafet ah <laughs> nee na wa yaxudu nabiyyu bi ra'si yonent way saasaan di jàpp sama bopp fa yulawwihi fa kaana yulabbi hatta rama jamrata al-aqaba mu doon talbiya ba ni nga xam ne mu tourné sama bopp bi doon talbiya ba ni nga xamante ne noonu lay sànnee li nga xamante ne ni mooy jamaraat yi waaw am yeneen yoo xamante ne nii eh, eh, ñoom dañoo tudd ne eh, ak góor la comme ni ñu ko gise woon waa ji góor la boo xam ne moo ko doon laaj ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy Husayn ibn Awf boobu la la waxoon al-Xatami mu ne man qultu ya rasulallah inna abi adrakahu al-hajj ma yow ma yonent saa saa man de sama bàyyi aj da koo dab moo tax al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah mu jàpp ne amaana mbir mi bon am na nu ko dajalee waaye ñun dañ lay wax li nga xam ne moom lañ gis mooy euh, de toute façon yi nga xam ne dañ lay jigéen na gis nga niñ jaare ni ñu baree jaar ci az-Zuhri ci Sulaymaan ibn Yasaar ah ak riwaay yu bari yi nekk ci Muwatta ak fépp ñu yooyu loolu bu dee côté càll la ñoo gën a dëgër fuuf waaw léegi ci kaw noonu mooy dañu naan de toute façon li leer mooy jigéen bii moom laajoon mais suuf am na yeneeni xew-xew yoo xam ne yeneen ci bari saa saa it foofu am na yeneen ñu ko laaj te ñu ñëw laaj ko même chose bu mel noonu ne leen seen baay ah seen bàyyi li nga xamante ne nii mooy euh, farataay aj da koo dab léegi te manu ko léegi ndax mën na koo ajal yeneen saa saa ne ko waaw tontu ko comme ni mu tontu ndaw si te loolu mooy li nga xam ne mooy lii dëgg ci mbir yi. imaam al-Hafiz nag moom daa fexe daal di euh, dajale mbir yi euh, mais ni mu ko dajalee daa xaw compliqué mais moom li sëriñam al imaam al-Iraqi ni mu ko dajalee al imaam al-Hafiz al-Iraqi loolu moo gën a lëng parce que moom al-Iraqi da ne li gën a yeey daal ci ni ñuy dajalee mbir yi mooy que ne yuhmalu ala ta'addud al-qadiyya waaw inna su'ala waqa'a marrat marra min imra'atin an abiha wa marra min imra'atin an ummiha wa marra min rajulin an abi wa marra fi su'ali an shaykh al-kabir wa marra fi al-hajj an al-mayyit voilà waaw mu ne daal lii dafa bari yi boo gisee par côté eh, hajj an al-mayyit xam nga indiwuñu ko waaw parce que am na Ibn Abbas même Ibn Abbas solo mbir mi ne yonent bi alayhi salaam ndaw si daa laaj ne ko sama yaay daa génn àddina te farataay aj da waroon ci waaw léegi est naa ko ajal mu ne ko waaw loolu bon loolu laa luñ koon du tout <laughs> moom fi waay moo tax imaamul Buxaari même tàllale yi la presque waaye yi al imaam al Iraqi wax insha allah mooy liggéey ndaw yoon mbir yi daal gis nga parce yi ne góor la dëgg la am na yoo xam ne riwaayam dëgër nañu mais li ci ëpp yeneen yu bari dëgërul waaye daal mbir mi li mën a nekk mooy li imaam kii wax parce que Abul Xaws moom ibnu Husayn moom sanadam waxoon nañ la imaam al-Hasan Hajar ba passé nañ la da'if la waaw loolu moom da wérul waaye riwaay bi ñu wax sànq mu jaar ci Sa'id ibn Jubayr mu jëla ko Ibn Abbas an al-Fadl Abu Ya'la soloo ko boobu sanadam dafa xawit dim naan dama nekk ci ginnaaw yoneen saa saa benn benn kaw kaw ñëw ànd ak sox benn doomam bu jigéen bu rafet bu mu doon gaaral yonent bi saa saa kon loolu euh, euh, dañ naan lii al imaam al iraqi wax insha allah mooy li gën a lëng ci wax yi mooy mbir yi xew-xew yu bari la te loolu lii gën a ne ndaw si daa ñeneen ñëw laaj lu mel noonu mooy gis nga buñ paree ci xadiis bi xam nga ñu la noo xadiisu abu laqit non abu razin al uqayli te ñu ne la moo gën a siiwee ci Laqit ibn Sabiha wala Laqit ibn Amir <laughs> mooy Abu Razina waxoon nañ la ko bii wees moo fi waxoon te ne man laaj naa laaj boobu waaw man nii Abu Razin al-Uqayli laaj naa ko di Waafidu Banil Muntafiq laaj naa ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam inna abi shaykhun kabir la yastati'u al-hajja wala al-umra wala al-dha'n qala hujja an abika wa'tamir loolu mu ngi ñëw ci hadith bii buñ ko paree moo ci tegu kon nga gis ne loolu te kenn du ne xadiisu Abu Razin bi xanaa mooy bu ndaw si du bi dërët moo yeneen tray saa saam keroog ñu ko laaj loolu dafa bari ndaw si doo ndaw si voilà loolu mooy li nga xam ne moo gën a ci euh, ngay mën a dajale wax yu ma voilà wallahu taala alam noonu ko al al iraqi di sëriñ al al xaafiz ibn hajar al asqalaani rahmatullahi alayhima léegi nag ginnaaw lii nag mu des <laughs> waaw hein mooy kon liñ la bëgg a wax mooy riwaay yi imaam euh, euh, al-Hafiz Ibn Hajar xam nga da euh, bi mu ëndee riwaayaat yu wute yi am ci Sulaymaan ibn Yasaar mu ne léegi nañ xaar lii léegi riwaayaat yu wute yi yëpp ci Sulaymaan ibn Yasaar nañ seet nag keneen koo xamante ni moom boo ko solo ñu seet keneen ku ko jële ci Ibn Abbaas muy Yahya ibn Abi Ishaq loolu nettaleen yooyu leeralul lii mooy bokkul la histoire yi boo yi jaar ci moom daan ab góor loolu bokkul nekkul di firi ana kii Ibn Abbas doon wax fee ci riwaayaat Sulaymaan ibn Yasaar yi <laughs> biir mu jaar ci nga xam ne mooy Yahya ibn moom bi yi mu solo day ñëw di leeral loolu déedéet wallahu ta'ala Euh, lam ta càllale yooyu jaaroon ci moom xam nga ne dese woon naa dëgër moom waaw dese woon naa dëgër Yahya naa bi Ishaq bu tolloowul ak léeg mais wax nañ la liñ la ciy wax wallahu ta'ala a'lam hmm? léegi nag gisoon nañ lëkkaale bi tamit walillahi alhamdu wal minna ginnaaw précision yi euh, léegi nag mu des njàngat yi waxoon nañ la xadiis bi xadiis la bu bari njàngat di ñaan borom bi mu may ñu kàddu yu mudd ba nga xam ne bon mën nañ ko euh, gën a gaaw a jeexal ci ni nga xam ne lu wuuteeg ni ñu ko yaakaare woon te loolu waxoon nañ la ne sax si possible mu euh, gën a gàtt même bu dee moo ëpp ay masala xadiis ba nga xam ne moom lañ génnoon muy anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala umratun fi ramadan ta'dilu hajja léegi euh, loolu masala yooyu ginnaaw bi nga xam ne ci lañu waxoon ne lëkkaale bi mooy kon baabu wujubil xaj farataalu aj wa fadle waru aj ak ngëneelam mooy léegi ki nga xam ne moom aj daa nekk farata ci moom waaye nag am na problème ah, mooy moom de toute façon li nga xamante ne nii mooy sax ci waruwaay loolu mooy mooy mooy problème am waaw loolu mooy problème am quoi manu ko waa léegi kon bu boobaa est est kon dañu naan euh, kooku euh, man nañ ko ajal defal ko ko waaw kon nag euh, loolu la quoi léegi loolu amaana ñu tàmbalee foofu ci masala yi parce que moo am lu kaale suñu kii bi al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah traité na masala bi ci al Fath bi nga xam ne baabu jazaa'i saydi wa nahwihi wa qawlillaahi ta'aalaa laa taqtuluu sayda wa antum hurum baabu hajjil mar'a anir rajul foofu mu ngi fay eh, indi li nga xamante ne ni mooy madaahibu boroom xam-xam yi li nga xamante ne mooy ci différence nga xamante ne ni moom la ñuy wax eh, laata moom mooy al imaam al haafiz ibn Abdul Barr Euh, al euh, namari al andalusi al maliki jiitoon na mu waxoon al imaam abu umar ibn abdil barr rahimahullahu taala mu ne mu ngi ko wax ci al istizkaar waaw téere boobu nga xam ne da cay shara mais dafa gën a fiqwe euh, muwatta al imaamu malik ibn anas imaamu daaril hijra rahmatullah alayhima mu ne ixtalafu fi xajjil mar'i amman laa yutiiqu alxajja min al ahyaa waaw mu ne boroom xam-xam yi daal dina ñuy wuute ci ki nga xamante ne nii moom manula aj waaye bokk ci ñuy dund mooy côté euh, poche yooyu man na ko waaye côté santé la amul mu ne fa dahaba jamaatun minhum ila anna hadha al hadith maxsuusun bihi abul xasamiya waaw laa yajuuzu an yuta'adda bihi ila ghayrihi bi dalili qawli llahi ta'ala walillahi ala nnaasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila walam yakun abul xasamiya radiyallahu anhuma mimman yalzamuhu al-hajj lamma lam yastati ilayhi sabila fa xussa bi ay yuqda anhu wa yanfa'uhu dhalika wa xussat ibnatuhu aydan an tahujja an abiha wa huwa hayy wa mimman qaala bi dhaalika maalikun wa ashaabuhu qaalu xussa abul xas'amiyya wal xas'amiyyatu bi dhaalika kamaa xussa Saalim mawlaa abii Hudayfata radiyallaahu anhumaa bi radaa'ihi fii haalil kibra wa fii daal al al al al al ah, ah kibar al kibar al kibr mooy rëy al kibar wa hada mimma yaqulu bihi al muxaalif fa yalzamuhu wa ruwiya maana qawli Malik an Abdillah ibn Zubair wa Ikrima wa Ata wa Dahhak qaala ibn Zubair al istitaa'a al quwwa wa qaala Ikrima al istitaa'a as-sihha wa qaala Ashhab qiila li Malik al istitaa'a az-zaad wa ar-raahila qaala laa wallah wa ma daaka illa ala qadri taqati nnas fa rubba rajulin ah, yajidu zaadan wa raahilatan wa la yaqdiru ala al-masiir wa aaxar yaqwa yamshi ala raahilatihi wa innamaa huwa kamaa qaala Allah man istataa'a ilayhi sabiilan wa dhahaba aaxaruun ilaa anna al-istitaa'a takuunu fil badan wal qudra wa takuunu aydan bil maal liman lam yastati' bi badanihi voilà wastadallu bi hadha alhadith wa ma kana mithluhu wa mimman qala bi dhalika ash-shafi'i wa abu hanifa wa thawri wa ahmad wa ishaq wa ruwiya dhalika an umar ibn al-khattab wa abdillah ibn abbas wa sa'id ibn jubayr wal hasan amr ibn dinar was-suddi wa jama'a siwahum hmm? kulluhum yaqulun as-sabil az-zad war-rahila wa hadha yadullu ala anna fadl al-hajj ala al-badan wal mal voilà <laughs> léegi al imaam Abu Umar ibn Abd al-Barr al-Andalusi radiyallahu anhu euh, al-Maliki yi dëkkoon fii génn àddina quatre cent soixante trois trois non quatre cent soixante trois c'est que quatre cent trois <laughs> 63 moom al-Khatib al moom al-Khatib al euh, hmm? euh, moom moo doon xaafidu euh, waa Maghreb waa Maghreb comme niñ ko fi tuddoon moom tuutee def mooy centenaire 368 voilà 368 loolu 68 boobu moo ma doon kii non 368 ci la juddu moom al imaam al-Hafiz ibn Abd al fee ci l'Andalousie ci l'Espagne génn àddina quatre cent gis nga kon tuutee desoon mu am cent mu mat cent ans nekkoon xaafis bu mag bi euh, euh, euh, Ibn Abdil Barr al-Andalusi rahimahullah mu ne mu ne nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci aj aju nit ki di ajal koo xamante ne day dund waaye manula aji comme paa bi comme waaju comme baayu ndaw si ci xasam bi mooy ki bokkoon ci xasam xasam waxoon naa la waa suuf rëy la ci arab yi yaman nag lañu jóge woon ñoom yaman lañ nekk waaw waa yaman mooy tribu bu mag la yaman xasam léegi léegi nag mu ne loolu nag kon wuti nañ ci am benn mbooloo ci ñoom ne xadiis bii nii ñu fi gis loolu jagloob jagleel ab jag ab jaglu ab jag ab jag ab jagle la tur papaay ndaw si waaw al abul xasam mooy bàyyi ndaw si waaw papaam yonent bay saa sa parce que na sama baay de farataay yàlla ñu teg ci jaam yi aj dana koo dab daa mage nag ba manula sax ci manula toog ci waruwaay ndax mën naa ko jal mu ne ko waaw ñoom ñu ne gis nga lii pour moom kese la keneen mënu ci dugg waaw xaadisatu ayni la <laughs> mooy lii moom kese la c'est pas pour ñu ciy joyal di di tiire ay ay yeneen déedéet déedéet waaw loolu la laa yajuuzu yellu te waru am yu tax daa ñu koy jalgati di ko yóbbu ilaa xayri yi àtte bii di ko àtte keneen naan yow man ngaa ajal sa baay déedéet c'était pour kii kese wala diw yow manoo aj yi ndax leen nangamal mooy zamaana ah, mooy dafa nekk koo xam ne màggee na ba mënatula def dara léegi ñu ne ko garaawul na la sa doom bi ajal ñu ne loolu amul waaw pour kooku la woon c'est fini te loolu li koy tegtale mooy walillaahi aay bi ñu gisoon bi ñuy ubbi téere bi walillaahi ala naasi waaw ñeel na yàlla ci loosu jaam yi xijjul bayti ak néegam bi waaw man istata'a ilayhi sabila ku ko man euh, dem fa aw yoon ñu ne nag walam yakun aaya bi loolu dalil la walam yakun abul xasami yami man yalzamuhu al hajj bàyyi ndaw sii bokkul ci ñi nga xam ne ak daa ci moom lama lam yastati ilayhi sabila parce que manoon amul yoon mu fa demee mooy manu la moom il n'est pas capable bi dem foofu sabila am yoon bu ko fa yóbbu manu ko mooy moom saa damay ragal ne moom bu ma ko tegee ci kii bi day faatu de waaw buñ ko takkee ci warwaay bi ci gëléem gi wala yooyu ngir yóbbu ko mu faatu de kon kooku ñu ne loolu comme que manu ko te borom bi dane man istata yi sabila mooy ku ko man jëm fa ah, aw yoon kii nag manu ko kon nag fa xussa yonent saa sallam nag jagleel àtte bii kii kii defal ko loolu ndaw si doomam bi bu ko defee loolu jariñ ko waaye mu jagleel ko loolu ko te bàyyi ndaw si muy euh, jànq bi mu alxasami ya moom mu ajal baayam fekk baayam mu ngi dund loolu seenu jagl la si fini bañ paree la borom bi tëjaat lool amatul keneen ku ci mën a dugg léegi waa ku wax li mu ne ñu wax ku ne Maalik seen sëriñ bi mu imaamu Maalik ibn anas imaamu daaril hijra wa ashab ak yi ñoom lii mooy seen mazhab xaalu ñu ne xussa dee sa jagleel abul xasam ya baayam ak ndaw soosu ku nekk jagle comme ni mu ko waxee léegi loolu la comme ni nga xam ne noonu lañ jagleel mawla abu xudayfa maw saalim bo mawla abu xudayfa nga xam ne bon moom daa nekkoon ak ñoom abu xudayfa ak soxnaam fana masa nekk nekk après nag bi nga xamante ne nii ci la euh, aayatul xijaab yeeg yi nga xam ne mooy war bi muuru war bi ak barrière bi war a dox diggante ñi nga xam ne du ñu ay koj armal bi mu wàccee nag loolu mu nekk kaa ci ñoom léegi yeneen saa salaam bi ñu ñëwee wax ko ko ne ko ah Salim de moom ci kër gi la ma sa nekk nangam ak yooyu xam nga nañ ko xam ne yeneen saa salaam te lii ñëw na mooy euh, ndaw si mooy soxna si euh, Abu Hudayfa moom di di di di muuru tout le temps. ci saalim ak tamit saalim bi gis yenn yi ci moom loolu day jafe de yonent saa salaam yonent saa salaam ne ko léegi na la euh, euh, na ko nàmpal quoi te moom mag la woon léegi nag loolu la daan xam nga àtte boobu boroom xam ñu bari ñoom dañ ne noonu c'était juste pour ñoom waaw cas boobu xaadisatu ay ne la mooy ne pour ñoom kese la woon moo tax waxi caaxaan yi ngay dégg ñu la bon yow da yaa subhaanallah yenn yi da imagine nan na ko nit mën a defee mooy bu ko nàmpalee bu ko defee mu nekk koñ armalam xam nga loolu mooy ki nga ndax ki la nàmpal jigéen bi la nàmpal yow mooy kooku sa koñ armal la voilà léegi mooy wéetaay boobu ak yu mel noonu ak yenn yi ban ko gis ci moom mais à condition bu bañ a nekk loo xam ne yow da lay attirer ah. même bu dee ne yow yéen kook sa sœur wala yooyu waaye wóorul loolu parce que xam nga loolu sariya may na ko waaye en général iblis mën na jaar foofu bu gaa yi sàgganee moo tax tamit malgré loolu duñ ne ndaw si kii sa ko normal la léegi ngay solo nu la neex di doxal ci ci kanamam sa dënn yi di feeñ ak yu mel noonu alors que loolu wóorul iblis mën na fa jaar même bu dee ne man ngeen a wéetaan ah, mais loolu la moo tax yi dafa am yenn défense yoo xam ne malgré tout. Euh, dëgg la doo muur sa ba jaru ngay muur sa bopp bi foo tollu ak moom waaye quand même euh, sa yenn cër yi bu mu ko gis voilà ak tamit sol yu seeree seere ba pare euh, parfum yenn parfum yi jege ko yooyu yéen rek ngeen nekk ci même bu dee sa coach armal la c'est pas yooyu voilà voilà surtout ay voilà ñoo nàmpandoo woon wala loolu wóorul sariya may na ko mais yow ndaw si tamit daa moo war a soloo malgré ça waxuñ nga ne mooy nga soloo comme si sa kanamu jëkkër bu dee am nga ko non léegi nag ñu ne gis nga saalim moomu loolu dañ ko ko ma léegi ni ma doon sànq naan dégg ñebe <laughs> loolu da nga ko mën a dégg mais <laughs> mais idée bi ji bon voilà bureau yi comme ñi nga xam ne dañuy nekk ci bureau yi ay jigéen moo moo xam ne moo sëyeen bi mën a ci wala secrétaire yu mel noonu voilà léegi yow mi ngay def. na la defal euh, euh, euh, weenam na la na la na ci defal ci benn kopp wala benn kaas bu ko defee yow nga naan bu ko defee moom léegi sa ko armal la ngeen di wéet ak yooyu daan ñëw ma ne yow loolu daa tax nga nga mucc ci moom sax yow <laughs> yow <laughs> yaa subhaanallah yow loolu ah loolu est ce que tax bu ngeen wéetee yow idée yi nga xam ne moom mooy ñëw seen diggante du am parce kee Salim dafa mas a nekk ci kër gi ba ñoom ñu considérer comme si seen doom la. c'est ça yow loolu il ko est kooku relation boobu muy am bokk nag ki nga xamante ne nii yéen ci bureau bi ngeen dajee voilà en tant que collègue mais comme que tous les jours fi ngeen di liggéey du lundi au samedi au au vendredi wala yooyu léegi bon na na ma defal wala yaa billah <laughs> yaa subhaanallah yaa subhaanallah <laughs> nag loolu lay wax nag ne. Euh, ñoom nag dañ ne gis nga lim nekk exclusivité pour euh, Salim Mawla Abu Hudayfa foofee naka noonu fii rek la waaw nekk mag ñu lay nàmpal noonu loolu kese la waaw eh, te loolu nag mu ne mu ne nag maalikee dañ ne te ñu wuteen ñun ci masala bi ñoom dañuy wax lii ne yoolu c'est pour Salim kon lu tax fii waxuñu ko kon nag da lay naw euh, war a ñett ñoom it ñu wax li ñu wax fii <laughs> waaw mu nekk lii imaamu Maalik daal di wax eh, jëli nañ ko ci saxaaba bu mel ni Abdallah ibn Zubayr ci taalibey saxaaba yi Ikrima Ataa ad-Dahhaak eh, mu ne ibn wax na al al quwwa mooy borom bi lim ne man istataa ilayhi sabiila istitaa googu man koo xam nga dañuy aat tàmbali téere bi waxoon nañ ci ne li gën a dëgër de toute façon lii kese istitaa moom quwwa la te waxoon nañ ko bii baat mooy côté yaram la côté euh, man ko ci wàllu alal loolu la loolu mooy li gën a dëgër mais nañ wax nii rek ñoom ñu ne al istitaatu al quwa mooy kàttan mu ne Ikrima doon wax ne al istitaa siha waaw ne istitaa bi alquran di wax mooy am wér gu yaram mu ne Ashhab doon na wax ne rahimahullah taalib imam Malik la mu ne qiila li Malik dañoo wax imaamu Malik imaamu daaril hijrati ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi radiyallahu anil jami' ne ko azzaad ne ko al istitaa azzaad war rahim ne ko imaam waaw kon istita'a bi alxuraan di wax noonu pour aji mooy ku am yóbbal ak warwaay loolu mu ne laa wallah mu ne mukk du lool kese wallahi du loolu du loolu wat naa ko ci yàlla ba maa daaka mais loolu di ngeen wax noonu illaa ala ala qadri taqati nas loolu selon euh, kàttanu nit ñi la mu ne parce que faru barajuli ndax mën ngaa gis benn waay boo xam ne yajudu zaadan wa raahila li ngeen wax noonu bu doon loolu la mais am na ñoo xam ne am nañ zaat am nañ yóbbal am nañ provision am nañ war waaye am nañ avion bu ñëwee am nañ argent de poche bu ñu fa nekkee ah comme lu mel noonu bu doon suñu ay la wala am na jëleen bu ko yóbbu voilà wala fas wala nangam wala oto wala wala moto wala lenn am na sax lu mu lu mu yor ba mën fa dundee ba foofu wala yaqdiru ala al-masir mais manu la dox waaw surtout koo xam ne day dox mais man nga am lool ba pare waaye dox bi manu ko ba yóbbu ko foofu wala am lu ko ko yóbbu amanu ko waaw mooy am na waruwaay mais moom ci woppam da koo manu wa wa aaxar nga gis keneen koo xam ne yaqwa moom am na kàttan ci dox kii rahilatihi mooy bu la nee dox nag mooy war ci mooy kii dafa am zaat comme pas bii naa taawul baayu xasamiya bi loolu la lay wax am na yóbbal am na lépp ni suuf que moom am na waruwaay manu ko voilà mu ne lool da nga koy gis nga gis keneen koo xam ne moom man naa war waruwaay wa innamaa huwa waaw dëgër na ci loolu mooy kon man istata'a ilayhi sabila kon moom li ñu bëgg a wax na ne la mbir mi istita'a euh, du zaada graax la kese du loolu affaire bi mooy day nekk ci li nga xam ne mooy kattan wér ku yaram mu ne wa dhahaba axaruna mu ne am ñeneen nag ñoo xamante ne dañu istita'a takunu fil badan wal qudra wa takunu aydan bil lii la waa jumhur waxta mooy li gën a dëgg kenn istita'a da du loolu kese waaw mooy ne day am ci. Eh, kàttan ci yaram ak man waaye nekk tamit ci alal pour li man lam yastati bi badanihi ku manul ak ñoom ñoom nii rek li wax mooy man nga sa yaram mooy day nekk ci yaram ak sa kattan waaye it mooy comme li Maliki di wax waaye bu dee da am alal kese te manoo kook sa yaram bu boobaa nga jël sa alal jooju nga jox ko ko la loolu lañ lay wax ñoom ñoom nag mu ne wastadallu bi hadha al hadith ñu tegtaloo hadith bii ak yi nga xam ne ñoo mel ni moom mu ne wa mimman qaala bi dhalika ñu wax lii nag mooy ash-Shafi'i al imam ash-Shafi'i ak al imam Abu Hanifa ak as-Sawri ak Ahmad ak Ishaq rahmatullah alayhim mu ne lu mel nii jëlee nañ ko ci Umar ibn al-Khattab Sayyidina ibn Abbas Sa'id ibn Jubayr al-Hasan Euh, euh, ak euh, mooy ibn Yasaar la lay wax al-Basri fi ñu jooyale lool al-Hasan moom lañ ci jublu ibn Yasaar al-Basri taabi'i bi wa Amr ibn Dinar ak as ak mbooloo yoo xamante ne ñu wuteeg ñi ñoom ñëpp dañ ne ak sabil bi bu alquran di wax noonu mooy zaat waaw zaat wa raaxila waaw mooy li imaam Maalik bañ fee ñoom loolu lañ saxal ne waaye mooy mooy loolu mooy yóbbal ak warwaay waaw. loolu la boo ko amee mooy yow même boo dee manoo dem <laughs> euh, euh, man nga am ku la demal